ar al arbaatul maadiya wassalaa wa tahawul mooy ñeent yu njëkk yi mu la njëkk wax ak li nga xamante ne mooy mooy julli ak tamit soppi position fa nga wàll nga tëdd woon waaw mu ne war a aytu fii ba'd shuruhi ah, zukira zakara sabi'atan wa hiya qira'atu ayatul kursi mu ne nag man imaamul hafiz gis naa ci yenn ñi nga xam ne ñoo saraa hadis bii nag ñu tudd ci juróom ñaareel lu teggin mooy jàng ayatul kursiyu mu ne waaye loolu walam yudkar li daalika walam yadkur aji wax ca ka doon saraa ba wax ci loolu ne loolu ci teggin ñi la bokk jàng ayatul kursiyu mu ne loolu moom walam yadkur li daalika tuddul ci waxam joojee mustanadan loo xam ne ci la wéer waxam jii ne ayatul kursiyu dañ ko ci boole fa in kaana axadahu min umumi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith mooy boo jàngee euh, ayatul kursi yu saytaane du la jege bu dee ci ci ci ci jooyal xadiis sayna Abu Hurayra boobu la ah fayastajiib loolu mën nañ ko jàpp waaw xanaa loolu waaye dina am jubluwaay wa am an yaqraa fi salaatihi al-mazkuura mu ne nag bu boobaa man li ma gis mooy na ko jàng ci buy julli ñaari rakkaat yooyu yeneen saa salaam wax mu jàng ci ayatul kursi yu bi waaw kon léegi mu ne waqad dhakara al-ulamaa hikmata haadhihi al-umuur waaw léegi foog naa loolu euh, euh, euh, wala nañu tudd moom li mu wax nii après bii di ñëw ñu indi bu ñuy wax hadith la Abu Qatada bi ñu indi yeneen yoo xamante ne ñeneen ci boroom xam-xam yi wax nañ yi nga xam ne mooy sagesse ci nekk yonent bay saa saa wax surtout ñuy tifli ñetti yoon ëpp ñetti yoon yoo xam ne ci ci ci ci sa càmmoñ ak muslu ci saytaane ak julli di yooyu est-ce que dañ koy lu lu lu lu feddali ko la walla déet waaw mu ne mu ne. mu ne ah, waqad zakara al ulama imam al hafiz ba léegi ibnu hajar mu ne boroom xam-xam yi tudd nañ hikmata hadhihi al umur mooy sagesse bi nekk ci mbir yi yonent sallallahu wax ne ku gént gént gu ñàng nanga ko wax fa amma al isti'adatu billah min sharriha fa wadih mu ne ñaan yàlla musal la ci mbonuk saytaane loolu moom daa leer wala ci mbonuk gént ga loolu dafa leer wa hiya mashru'atun 'inda kulli amrin yukrah te loolu dañ yool yonent way sa sam sariya lu mu yoonal la ci lépp loo xam ne lu lay ragal loo ragal la wala loo bëggul la mooy nga muslu ci mbon ak loolee wa mal isti'aadatu kanta di ñaan yàlla mu musal la min ash-shaytaani ci shaytaane mu nga ñaan mu musal la ci fa lima waqa'a fi ba'd turuq al-hadith annaha minhu mooy li rot ci yenn ci yoonu hadith bi que ne mooy ru'ya euh, euh, saaliha ci yàlla la jóge wal hulmu min ash-shaytaan voilà kene mooy euh, euh, gént gu naqari ci saytaane la jóge kon nag nga muslu ci moom waaw wa annahu tamam yu xayalu ah bi ma biha li qasdi tahzin al mooy day day jël yooyu di ko fexe mu nekk ci xelu nit ki ngir lan ngir jàqloo doomu aadama bi waaye wa tahwil alayhi waaye di ko tiitloo kama taqaddama comme ni mu jiitoo mu ne wa amma taflu kanta tifli googee euh, ngay ëpp fa qaala Iyaad mu ne al imaam al qaadi Iyaad bi al Maliki al Maghribi radiyallahu anhu wa rahima nee na umira bihi tardan li shaytaan alladhi hadara ru'ya al makruha dañ koo def yonente bi alayhi salaam da koo yoonal ngir ñu mën a dàq seytaane bi nga xam ne nit ki buy buy buy buy gént gént ku ñàng moom mooy teew waaw waaw tahqiran lahu wastiqdaaran ngir euh, euh, doyadal ko suufeel ko wan ne ko du tus loolu wasiq zaaral ak salte ak ak seexlu ko moom saytaane waaw waaw waxu sot bil yasaar dañ ko dañoo je dañoo nag euh, euh, euh, taamu jagleel li nga xam ne mooy boo koy def nga defe ko càmmoñ ëpp ñetti yoon ca càmmoñ li annaha mahallul aqdar wa nahwa ndax càmmoñ fala yu salte yeeg yu baaxul yi foofu mooy bërëbam waaw qultu wat tasliilu li tas imaamal ba xaafis ne man nee naa wat tasliitu kantaa ñetti def ko ñetti yoon li takkii bi ngir li nga xamante ne ngir lii la ngir euh, feddali la waaw allahu akbar kon mu ngi noonee <laughs> kon mu ngi noonee am na nag yu mu jëli imaam al qaadi abu bakr al ibn al arabi bon euh, léegi ak euh, ñoom imaam abu ubayda ñoom imaam abu ubayda këne ak taflu riqun yasiir mooy bu ñu nee tifli moom la waroon naan tifli boobu waxuñ la nga ne xaax tifan non mooy lu tuuti ci comme boo naan di ëpp am yenn euh, euh, yu tooy yu génn sa gémmiñ gi mooy yu tuuti lool la waaw ci lu tuuti wala yakunu fil nafas bokkul ak ëpp waaw am ñu ne wa qila aksu am na ñu ne nag loolu contraire bi waaw léegi loolu yëpp bon après wax na yu mel noonu euh, mu waaye am na imaam al-Qaadi li nga xamante ne wa amma salaat kanta julli bi nag fa lima fiha min at-tawajjuh ila Allah wala wal wal wal laja'u ilay mooy li nga xam ne moo ci nekk ci julli bi mu mooy jublu borom bi tabaaraka wa taala waaye dem ci moom voilà wali anna fi tahriimi biha usmatun min aswa mooy boo tàmbali ah Euh, euh, nga xam ne li lay tax boo ko defee li lay xaraamal nga def boo ko xamee def moom dootoo mën a def leneen waaw waaw tahrimuhu ak takbir boo ne allah akbar moom leneen lu bokkul ci julli jamatoo droit di ko def loolu ak ñoŋal la ci yépp loo xam ne lu bon la wa bihaata ci moom julli takmulu lay mate ar-raghba mooy xemmeem wa tasixu ci lay wéraat talaba li ngay ñaan sa borom li qurbil musalli ndax jege gi nga xam ne aji julli ji moom lay jege min rabbihi ci boroomam inda sujudi ba fa sujudee waa ma taxawulu kantaa nag e, jóge fii dem changer position li tafauli ngir ngaag ngaag lu baax waaw mooy am e, optimiste ak tamit di xool lu baax ci mbiri bi taxawuli tilkal xaal allati kaana alayha mooy jóge ci xaal bi nga xam ne fa la ko lu fiit la ko tiital jële mu dem ci beneen xaal boo xamante ne moo gën a rafet kon nag mu ngi noonee <laughs> waaw eh, mu ne qaala an-Nawawi al-imam an-Nawawi nee na wa yanbaghi an yujma'a bayna hadhihi ar-riwayat kullaha waaw bayna hadhihi ar-riwayat kullaha wa ya'malu bi jam wa yu'malu bi jami'i ma tadammanat fa in istasara ala ba'di ajzahu waaw fi daf'i darariha bi idhnillahi ta'ala kama sarahat bihi al-ahadith mu ne imam an-Nawawi nee na li nga xam ne mooy nag li yell te jaadu mooy nit ki na dajale riwaayaat yi ñëw yépp liñ ko waxe teggin yooyu ñëw ci ñëwaat yeneen mu boole yooyu yépp waaw waaye bu dee daa yem ci yenn yi ah insha allahu taala loolu dina ko dina doy ci mu dàqal ko lor googale bu soobee borom bi ci ndigalu yàlla comme ni ko yeneen xadiis yi leeral imaamul bu euh, euh, al al bu kii nag al xaafis eh, ibn Hajar mu ne qultu lam ara fi shay'in min al ahadith al ikhtisar ala wahidatin wahidatin mu ne man nag gisuma ci benn ci riwaayaat yi boo xam ne lii teggin yi da nga ci yem ci benn loolu moom gisuma ko mu ne naam waaw waaw ashar al muhallab al imam muhallab de junju na ne ila anna al isti'aza kaafiya fi daf'i sharriha mu ne ah imam al muhallab waaw moom wax na waaye bu du ci xadiis ah, boo xam ne dane non bu waa bu bu sàkkoo yàlla mu musal ko rek doy na ko ci mu jañal ko mbonu gént googee mu ne wa ka annahu mu ngi mel ni moom almuhallab mu ngi ko jëlee axadahu min qawlihi ta'ala ci wax ji borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul wax fa ida qara'ta alqur'ana fasta'in billahi minash shaytanir rajim innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun mu ngi mel ni fii la ko jëlee bi mu ne fa ida qara'ta alquran yow boo jàngee alquran fasta'id boobu mooy boo ñëwee may waaye jàng waxuñ la ngay jàng alquran bi pare di isti'aal ci biir waaw gisoon nañ ila day ñëw avant day ñëw à l'intérieur day ñëw après ah boo jàngee booy bëgg a jàng alquran fasta'id billah ñaanal yàlla mu musalul jaar ci yàlla mu musal la mina shaytaanir rajiim ci shaytaan mi nga xamante ne ni ah moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di jam innahu ndax moom laysa lahu sultaanun amul benn méemil amul benn benn benn kattan de benn pouvoir amanu ci kaw ñi nga xam ne ñoo gëm wala rabbihim te ñoo ñee ci seen borom dong dong yatawakkaluna la ñuy wàkkeerlu kon nag mu ne fa yaxtaaju dañuy soxla nag ma isti'aada ila sihhati tawajjuhi boo koy def nag mooy di muslu ci yàlla nga yi sa mu sa sa jublu ci borom bi mu daal di wiir wala yakfi imraaru isti'aza bil lisaan jarul rek mooy wax ko ci làmmiñ noonu rek nga xam ne maa nga koy wax te gëmoo ci dara ah comme que daal nee nañ isti'aza te boo xëyee dem ci bu xaabakat bi ak maaman bi nga xam ne mënul tos wala <laughs> da génneel ma ginaar gi boo xam ne melo xarum benn melo waaw waaw boo ko joxee sax mën naa la koo saraxeel loolu mooy boo koy jox moom lay reer bii <laughs> boo ko joxee dam ngay xoox ñi <laughs> bu la yàlla bindi kii nga jaar këram <laughs> jour boobu daal mi si de tey xar menn melo bu ñu ko jox moom la ne tëll wala mu jël njëg sax naan la waaw man nga maa jox njëg gi rek ma jëndal lu ko sax bu dee doo am kii ah waaw moom kay ñaata la xar bi jar sax ah ay cent mille yooyu waa ji joxe cent cinquante mille mu ne ko la waaye ko waa nga jël li ci def duñ ko jënd dara wala bu ko jëndee xar moom moo ko naan till ah an bàyyi leen dañuy dof doflu wala iyaazu billah kooku mooy kon istiaada boobu mooy foo mu nekk lu wër ci xolu jaam bi pas machinalement nag ay yàlla may ma yàlla kii ma alors que gëmoo ci dara boo jóg sax fi nga ko waxee ngay jóg di dem loo xam ne loo xam ne yàlla dala koo tere waaw moo tax mu ne lool Euh, euh, il faut mu nekk loo xamante ne dangay ngay jublu ci sa boroma ah. te mu wér li nga xamante ne nii mooy jublu gi ngay jublu ci moom waaye yemul rek nga koy wax sa làmmiñ noonu rek machinalement noonu waaw waaw mu ne wa al-Qurtubi fil al imam al-Qurtubi sëriñu borom tafsir bi rahmatullah alayhi ma wax na ci bi muy sara sa imam Muslim mu ne as-salaatu tajma'u dhalika kullu kullu mu ne ne julli moom dajale na lii lépp ñaari rakko yi ndax waa li annahu ida qaama fa salla tahawwala an janbihi bu jógee di julli ji <laughs> mooy jóge na wàllu yi nga xam ne moom la tëddoon wa basaqa wa nafasa inda al madmada tabba <laughs> mooy ëf googu wala tifli googu ak ak bu sew geeg li nga xam ne moo gën ak ak ëf gi waaye ma ne loolu moom ba muy def mala di di gallax ndekoo ko sarax ndeku gallax ndeku gi mooy defaale na ko fil wudu'i ci njàpp ji wasta'aada qabla al-qiraa te laata muy tari mu daal di wax a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim tumma da'a Allaha mu ñaan borom bi tabaaraka wa ta'aala fi aqba fi aqrabil ahwaal ilayhi fii nga xam ne mooy xaal yi muy gën a jege borom te mooy bu sujóodee fa yakfiihi Allahu sharrahu bi mannihi wa karam bu ko defee borom bi daal di koy fegal mbonuk li nga xam ne mooy ci ci mbaaxam kese ak teraangam mbonuk li mu gént waaw. al imaam al fi sifati taawudi min sharri ru'ya atharun sahihun akhrajahu Sa'id ibn Mansur wa ibn Abi Shayba wa Abdurrazzaq wa sanad sahih an Ibrahim an-Nakha'i léegi na mais mooy laaj day ñëw mais bu mane nee a'udhu billahi minash shaytanir rajim kese doy na wala est ce que amul yeneen saa salaam lu loo xam ne moom nan la ko doon waxee mu ne wa warada rot na fi sifati ta'awudi ci façon bi nga xam ne moom la ñu naan ah, moom ngay musloo borom bi ci shaytaan min sharri ru'ya ci mbaruk Euh, euh, gént gi asarun loo xam ne jeexital la mooy du xadis mooy mawquuf la xadis la boo xam ne ci taabi'i la yem may hmm? bu wér boo xam ne axrajahu solo na ko Sa'id ibn Mansur Sa'id ibn Mansur ibn Abi Shayba ak al imam Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdurrazzaq Abdurrazzaq as-San'ani bi asaani rek ay sanad yoo xam ne sahiha yu wér laan Ibrahim an-Nakha'i mu Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i ah mbokk ñoom Alqama yi nga xam ne moom gis na Sayyidatu Aisha radiyallahu anha waaye jëlewul ci moom Ibrahim an-Naxa'i <laughs> radiyallahu anhu ah moom taabi'i la woon taalibi sahaaba la qaala idaa ra'a ahadukum mu ne foofu bu kenn gisee mooy ci moom la yem fii manaamihi maa yakrahu falyaqul bu kenn ci yéen gisee loo xamante ne ci nelawam loo xam ne bëggu ko na wax ida stayqada bu yeewee a'udhu bima aadat bihi malaa'ikatullah wa rusuluhu wa min sharri ru'yaaya haadihi an yusiibanii fiihaa maa akrahu fii diinii wa dunyaaya voilà mu ne bu nit ci yeewoo gis loo xam ne neexu ko ci gént lu naqari ma wax bu yeewoo a'uudu maa ngi ñaan borom bi di jaar mu musal ma bi maa ci di ko jaare bi maa ca la nga xam ne aadat bihi malaa'ikatullah la nga xam ne malaakaay yàlla yi ah ñoom moom la ñuy musloo moom la ñuy dem ci yàlla ci musloo wa rusuluhu ak ndawam yi alayhimu salaatu wassalaam la ñuy musloo borom bi maa man jaam bii dal yal ma yàlla musal ma koy jaare fii malaaka yi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ci li ñuy musloo min sharri ci mbonuk ru'yaaya haadihi ci mbonuk sama ngént gi waaw a'udhu bima aadat bihi malaa'ikatullahi wa rusuluhu waaw min sharri ru'yaaya haadihi ci mbonuk sama gént gi an yusibani fiha mu laal ma ci daal di ma ciy dal ci mbir moo ci gént gi ay jeexitalam ma akrawu loo xam ne bëgguma ko baaxul ci man fii diini ci sama wàllu diine wa dunyaaya ak sama wàllu al axira waaw mu ne wa warada imaamul haafis ba léegi mu ne taroon na waaw jazaahullahu xayran quoi <laughs> wa warada taroon na fil isti'aadati min at-tahwiil fil manaami ma axrajahu Maalik mu ne waaye rot na tamit ci muslu ci loo xam ne ak tiital la waaw ci nelaw boo tiitee ci nelaw maa la nga xam ne axrajahu soloo na ko maalikun ne al imaamu maalik ibn anas imaamu daaril hijrati boroom ngir gi xaala mu ne balaga nii jotale na ma de waaw ci balaaxiyaatu maalik la bokk radiyallahu anhu wa rahima anna Xaalid ibn al-Walid mu ne jote na ma ko ne Seydina Xaalid ibn al ah jàmbaaru xare ak fépp waaw radiyallahu anhu qaala nee na ya rasulallah inni urawwa waaw Seydina Xaalid dane yow ndawal yàlla saa sallam inni urawwa fil manaam man de damay tiit dañ am lu may tiital bu may nelaw waaw bu may nelaw daal ay gént yu ñàng laay gént ah yonent bi alayhi salaatu salaam allahu akbar fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam nee na mu ne salaam ne ko qul waxal a'uudu bi kalimaatillaahi taammaati min ghadabillahi wa adaabihi wa min sharri ibaadihi wa min hamazaati shayaatiin wa a'uudu bika rabbi an yahduruun yeneen saa salaam ne Seydina Xaalid ibnul Waliid léegi kon waxal ah daa am looy tiital booy nelaw da ngay tiit waxal ma lii qul waxal a'uudu maa ngi ñaan yàlla mu musal ma bi kalimaatillaahi waaw. jàpp leen lii xam ko te di ko wax moo gën dem ci buxaabakat yeeg gaa yi nga xam ne ñu tus boo demee naan leen gis naa lii ñu gim laa lonku na nga far dof jaar fa ñu lay tiital di la wax yu ñàng rek yeneen saa salaam neewul say na Xaalid ii tey nga dee déedéet <laughs> da ne ko waxal a'uudu maa ngi muslu de ci borom bi bi kalimaati laa di jaar ci kaddu yàlla yu mat sëkk yi min sharri ci mbonu ghadabihi li nga xam ne mooy ci merum yàlla wa adabihi ak mbugalam wa sharri ak mbonu ibadihi moo leen jaaman waaw wa min sharri waaye maa ngi ah ñaan yàlla mu musal ma jaam yi nit ñeek ibadi jaamam yi wa min sharri hamazati shaytan te tarxiis ak tekk tekk tëlu ah tarxiisu ak lonki ak mbaali ak furet ak piège u seytaane <laughs> waaye yax durun maa ngi ñaan yàlla mu musal ma ci seytaane muy teewut ma moo xam maa yeew wala may nelaw yàlla bu ma seytaane yi teewut ci sama dara waaw mun a ko waxal lii <laughs> lii imaamu Maalik da koo solowee balaaxan loo xam ne amul waxul càll waaye mu ne wa axrajahu wa axraja an-Nasaa'iyu mu ne lii nag imaamu an-Nasaa'iyu Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahman an-Nasaa'iyu ah borom sunan bi rahimahullahu ta'ala soroon na ko min riwaayati Amr ibn Shu'ayb bin Nabi an jaddi mu jël ko ci Amr ibn Shu'ayb di doomu Shu'ayb an abiihi mu jël ko ci baay mooy Amr jël ko ci baayam di Shu'ayb an abiihi ah, mooy Amr jël ko ci baayam di Shuayb an jaddihi moom Shuayb jële ko ki nga xam ne mooy maamam Shuayb moom ndax euh, waxoon naa la muy kan Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu as-Sahmi ah, radiyallahu mi Muhammad ibn Abdallah ibn Amr waaw Muhammad bi nag newul fii bu moom kon Abdallah ibn Amr ibn al-As mu ne radiyallahu anhuma kaana waaw kaana nekkoon na Xaalid ibnul Waliid <laughs> mu ne nekkoon na moom ne Xaalid ibnul Waliid radiyallahu anhu yufza yi manaani yi dañ ko doon tiital ci ci nelaw bu ma soon na nelaw rek da doon tiit moom Seydina Xaalid jàmbaayoo xare waaw fa dakara nahwu mu tudd lu mel nii jëla ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw ba pare mu ne wazaada bi mu waxee li mu yokk ci fi awal yi mooy ci tàmbali ne nag da koo wax ne ko idat tajata ah tiit yore saa sam da ko nelaw <laughs> idat tajata fa qul bismillah waaw ne ko boo tëddatee booy tëddati del wax bismillah bala nelaw waaw après mu tudd lool nag li nag qul a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabillah wa adabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayatini wa a'udhu bika rabbi an yahdurun benn ñaareel qul a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabillah wa adabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayatini wa a'udhu bi rabbi a'udhu bika rabbi an yahdurun ñett te mooy mu mujj qul a'uudu bikalimaatillah qul a'uudu bikalimaatillah taammaati min ghadabillah wa adaabihi wa min sharri adaabihi wa min sharri ibaadihi wa min sharri ibaadihi wa min hamazaati shayaatiini wa a'uudu bika rabbi an yahduruun la mu ne lii nii hadiis bi

léegi mu ne imaam al-Hafiz mu teg ci lu am solo allahu akbar mu ne wastasna Daawudi mu ne al imaam ad-Daawudi nag rahimahullah nee na am na exception ci affaire bi <laughs> parce que li lay tiital wala loo xam ne bëggoo ko léeg-léeg mu nekk loo xam ne dalay lay jàjj waaw min umumi qawli ci li nga xam ne da koo joyal ne idaara a ma yakra bu dee nit ki daa gis loo xam ne bëggu ko maa yakunu fii ru'ya sadiqa mu ne man nga gis loo xam ne géntu dëgg la mais neexu la li kaw nii kat taxawu inzaaran kamaa taxawu tabshiran parce que géntu dëgg mën naa ñëw li mu ñëwee di la la la mën a ñëw di la xupp waaw xam nga waa ji nga xam ne euh, euh, femme bi la doon wax keroog dafa gis yeneen saasaam saasaam ne ko du xam nga man du man man ma xam Muhammad bu yeboo ngay ju boo julliwul maaj yow ñoo ko dinaa ko dinaa ko dinaa ko boo julliwul maaj yow la <laughs> tiit rek yoneen saa salaam dem rek mu jeewu tiit ci génn kooku noonu kooku noonu est nekkul mooy xam nga tiit na <laughs> waaw tiit na xam nga loo tiit na loolu noonu tiit na mais ah <laughs> mu ne lool bokkul ci li nga xam ne après da ngay ñëw naan boo kon a'udhu bi lii du lu baax ñu lii du lu baax wa lii du lu baax nga naan la voilà loolu lay wax ne al imam ad-Dawudi al imaam ad-Daawudi loolu la ne loolu la bokku ci ah waaw ndax loolu lay am ni muy nekke loo xam ne da lay kuppa noonu lay amee ru'ya saaliha bu baax boo xam ne dalay lay comme ni mu lay bégal lay amee loo xam ne wa fil inzaar bokk na ci kuppu gi naw'u maa yakrahu ra'i waaw loo xam ne mooy comme bu mel nii loo xam ne nit ki dina ne eh, man de bu ma sañoon yeneen saa salaam moom bu ma koy gis du ma ko gis ci xaal boo xam ne damay menacer quoi <laughs> waaw ndax menacer la parce que yaa def dul noonu te yow loolu billahi yow nga nekk ci say dëli ba yoneen saa salaam moom moom ngay gis ci nelaw mu ne la eh du xam nga ma man du maay Muhammad gis nga boo julliwul maa njaw la yow yow <laughs> waaw <laughs> mooy sallallahu alayhi wa sallam loolu par exemple mu ne la loolu nag <laughs> loolu noonu fala yusra'u idha arafa anna sadiqa ma dhukira min al-isti'adha wa nahwiha bu xamee ne loolu noonu xupp la ci loo xam ne da koo nekke même bu dee neexu ko woon xupp googu mais bu boobaa du ñëw ne mo kon a billahi minash shaytan dé lan minash shaytan da ngaa wéra di wala la <laughs> agmel la waaw mu ne te loolu mu ne wastanada ila ma waral imaamu Daawud yi dafa tegtaloo lii ci li nga xam ne moo rot min ma min mara in nabi yi nga xam ne yeneen saa sam da koo gént mooy keroog kii lay wax euh, Uhud avant Uhud di xew al baqara allati tunhar wa nahwu dhalik mooy nag ba mu gisoon ni koy rendi ak li nga xam ne moom la gis euh, euh, euh, mu wa ra'aytu sayfi dhal faqari ful waaw wa tunhar mu ne gént naa gis sama jaasi jii di dhal faqar nga am na tudd noonu la tuddoon jaasi yoneen saa saa am la tuddoon dafa damm ma gis aw nag woo xam ne ñu ngi koy rendi waaw moo mu ne woon ah ah wa baqrun wallahu xayr waaw waaw daal di koy gàggal lu baax daal di jëmale lu ñuy ñàng-ñàng ci lu baax waaw imam al-Hafiz nag ñu waxee lii mu ne wa yumkinu an yuqaal mu ne waaw imaamu Daawudi lii de mu wax mën nañu ne laa yalzamu min tarki al-isti'aada fi as-saadiq an laa yatahawwalu an janbihi wala an laa yusalliya faqad yakunu dhaalika sababan li daf'i makruuhi al-inzaar ma'a husuuli maqsuudi al-inzaar waaw wa aydan fal manzura ah qad tarji'u ila ma'na al mubashira li annahu man anzara bima sayaqa'u lahu wa law kana la yasurruhu ahsanu ahsanu halan waaw ahsanu wa law kana ma yasurru ahsana halan mimman hujima alayhi dhalik mimman hujima alayhi dhalik fa innahu yanzaj maa laa yanzaju min man kaana ya'lamu bi wuqu'ihi fa yakunu dhalika takhfifan anhu wa rifqan bihi léegi nag mu ne waaye mën nañu ne boo même bu dee ne imaamu Daawudi li ñu wax mën nañu ko dégg mais eh, waaw bu isti'aada bi moom du ko def bu dee ne lu koy xupp la ci loo xam ne ngir mu dem ci lu baax waaye eh, bon eh, loolu buñ ko bàyyee waaye peut-être que ne wuute mooy. mu mu jóge ci wàll wi dem ci beneen wàll ah obligé duñ ne ko rek kon nag bàyyi loolu it bu ko def te bul julli mu ne parce que julli bi man na nekk même bu dee ne lim gis par exemple koo xam ne dafa gént gis ne eh, am na lu lu ñàng lu ko nar a dal waaw lu ñàng loo xam ne nar na koo dal moom la gént gis ñu ne ko yow boo amee quarante cinq ans ci biir gént gi lii dina la dal yow boo amee quarante cinq ans sa tool ba diñ ko ñàkk <laughs> wala yu mel noonu mu ne kooku noonu par exemple bu dee lu mel noonu bu dee yële moom imaamu Daawudi yi mu jox exemple yooyu moom euh, insha allah li mu noonu la comme waa yone saa saa ne eh yow lu man la xam nga la boo julliwul man yow la kooku même bu dee ne affaire bi tiitloo na ko mais loolu day sant yàlla <laughs> ba pare julli waaye bu dee par exemple comme li ñu wax léegi moom dafa gént ñu ne ko boo amee quarante cinq sa tool bi nga bëgg nangam ak nangam sa firme bi sa nangam sa kii bi nga xam ne moom ngay day yàqu rek sa waay yi tu jóg ah <laughs> mu ne bu boobaa nag ah bu boobaa euh, euh, du ñàkk euh, man na wëlbati ci beneen côté bi waaye mu julli loolu neewul ko bu ko ko def mais loolu mën na koo def ndax kat julli ga muy def ak wuute ga muy wuute jóge ci wàll wam ne woon demaat ci beneen mën naa nekk loo xam ne borom bi jaare ko ci ah, ah, daal di koy ah, loolee mu tiitoon te ñu woon ko diggante gi loolu ta loolu daal di koy jañ waaw mooy lan naroon a naqari te gént dëgg dëgg borom bi daal di koy dindi même bu dee loolu dina ko dal mooy toolam boobu nga xam ne moom la xam léegi dina yàqu waaye entre boobu borom bi ak ndax def na li yenn saa saa wax borom bi fekk mayoon na ko yeneeni affaire ubbil na ko yoo xam ne toolam bii moo jot a am nga xam ne instant bi moom kese la yoon am na yeneen yoo xam ne daanaka dañoo suul bee léegi toolam boobu yàqu bu boobaa mooy gis nga atténuer na ko ndax topp bu mu topp lu yeneen saa saa wax mu ne loolu mën naa ne wa ay fal manzura waaw même li lay coupé mu ne loolu mën naa dellu loo xam ne day nekk loo xam ne ci maanaawu mbégte lay doon ngir ko ko kañ ko ko doon coupé mu ne ndax li am na ki nga xam ne moom dañ koo xupp ne ko ah yow mii kat dina la dali loo xam ne neexul waaw même ku dee neexu ko mu ne kooku moo ne xaal ki nga xam ne yëgal nañ ko ko ci gént que ki nga xam ne moom mbir mi daa ñëw rek ne këpp na tël ci kaw xam nga waaye yi nga xam ne mooy parce que boo xamee liñ naan nit ñi léeg-léeg wax leen mbir yi bañ xam dans quelle sauce ils seront dafa baax waaw ñu xoom ana lan leen di xaar mooy boo xamee yow li lay xaar da ngay jël matuwaay yi te tamit bu la dalee ci ngay gën am xolu daal di koy nangu ndax préparé woon nga ko waajaloon nga ko alors que waaye nga xam ne yooyu yëpp dañ ko koo nëbb xamu ci bi musiba bi ñëw ko rës kooku mu ne ñaar ñooñ bokkul ndax kii day tiit am du koy rëngi rëngee ah loo xam ne du ko rëngi rëngee ki nga xam ne moom borom bi waroon na ko ay signe que ne lii dina la dal bu da ko defee nag loolu nekk loo xam ne façon woyofal la ak ñeewante gu borom bi ñeewante ci moom <laughs> allahu akbar allahu akbar Ah, kon loolu baax na am na leneen lu mu indi <laughs> ah, al imam indi na leneen loo xam ne indi na ko le fait que bimu ne waslu la te tegtaloo nañ bi qawli waxam mu na wala yadkuruha ala anna ru'ya taqaw ala ma yu'abbar bihi ah, wa sayati al-bahth fi dhalika fi babu man idha ra'a ma yakra insha Allah ta'ala ah indi na yeneen yoo xam ne indi na ko wallahi am na solo am na solo am na solo am na solo billahi am na solo yal imaam al-Hafiz eh, eh, eh, Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala daal di indi fii lu am am solo la waaye fii ma qulnaahu la'alla fii ma qulnaahu kafa kifaaya insha allahu ta'ala Allahu akbar kon nañ yem nii rek bii di ñëw insha allah ñu gis hadis bi ci tegu hadisu Seydina Abu Qatada léegi bu ñëwee foofu nga xam ne danaan gént bu baax ci yàlla la jóge gént bu ñàng te bon ci saytaane bu boobaa nañ ñëw waa léegi noonu nan la fa demee waaw nan la fa demee noonu saytaane